leen ma ma tudd leen waaw ma teral leen yëg di leen la in shakartum la azidannakum shukru boobu mooy di jàng alquran di tëkkoog di takkoog moom di jàng sunna bi leeral alquran di takkoog moom tey bari salawatullahi wa salaamu alayhi julli ci yonent bay saa sama ngay nga xool defal loo nga seet wallahi télé bi day nekk sa kër day mel ni benn mumi bu fi nekk waaw man nga toog un mois wallahi du tàkk te du la dérange du en day mel ni nekkatul ci kër gi day mel ni newatul ci kër gi te gis na li ñu bari jàpp naan noo xale yi commencé mais xale yi ci boppam ñoom ci boppam dañuy dem fàtte ko parce que ñoom itam programme boobu boo ci nekkee fokk nga boole leen ci waaw ci nag côté mbëggeel pas côté forfait côté xamal leen les facettes de l'islam ndax koo ko xamal te ñoo la gënoo leen bëgg lu baax. waaw buñ jàpp ne suñuy doom lañ ñu leen di minimiser déedéet nañ leen xamal yonent bi saa saam da doon xamal xale yi saxaaba yi radiyallahu anhum seen doom yi waaw yaa ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik Umar ibn Abi Salama loolu la ko yonent bi saa saam doo wax yaa ghulam inni u'allimuka kalimaat ihfazillah yahfaz loolu la Seydina Ibn Abbas loolu la ko yonent bi saa saam doon wax radiyallahu anil jami' waaw ya bunay ya bani ya ghulaam kun fi dunya kannaka gharib aw aabir sabil loolu la doon wax sayyidna ibn umar ñun ñëpp ngi di nekk ay doomu ay sahaaba ay boppam nekk ay gone ñenn ñi ban bu dee majeur ni ñu dañ doon niñ majeur yi yàggul waaw mu leen di tette doomi boppam sayyidna al-hasan ibn ali radiyallahu anhu jël ci tàndar may kii mu ne ko kax kax amaa ta'lam anna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad allah salawatullahi wa salaamuhu alayhi ak hafidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk waaw waaw fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhibu riba waaw sayyidina al-Hasan ibn Ali waaw asadullah al-Ghalibi radiyallahu ta'ala an ali bayti rasulillah alayhi salaatu wassalaam non nga gis nii la sa doom yi bul jël programme bopp bàyyi leen fële boole leen ci wallahi bu yàggee dañuy fàtte télé bi waaw li ñuy waxtaane léegi mooy doomu saxaaba yi saxaaba yi radiyallahu anhum waa léegi saxaaba yooyu papa ah kii kan moo ci kii woon nga fàttali ko ah, waaw récompenser may cinq euros wala des fois nga laaj leen waaw ah ku ci fàttaliku saxaaba diw waaw ku ma ci waxal deux minutes dix euros yaa ngi ci taabal bi. xam nga yu bari xam nga ñu leen soriloo diine affaire yi du leen neex mooy seen parent yi wala ña leen di jàngal waaw nga xam ne un fu kese lañ xam xatal ak taral ak yu yaxaw ak waaw. te yoneen saa saa waxoon nañu ak ak rif moom du dugg ci dara lu la koy rafetal waaye ak tartar loo ko kii lu dugg ci dara lu la koy ñaawal nag Allah kon yahuud yi yàgg nañoo di wax seen waxi kaccoor yooyu ñu naan yeneen tuway saa salaam bul foog ne da ngaa dajeeg dajeeg waa Banu Qaynuqa dajeeg waa Quraysh si ñooy nga xam ne xamuñu xeex nga nga nga am ci ñoom benn occasion gagné leen wallahi na leer na ñun bu ñu dajeeg yow bi nga borom bi bi nga xam ne la bi nga xam ne ñun ñooy nit ñi tax ñuy wax ah ñun ñooy les soldats qu'il faut ñun ñooy les soldats invincibles bu boobaa diñ ko xam di nga xam ne du ñoom Quraysh sax ñoo Abu Jahl ñooñ nga dajaloon waaye seen kàcc yooyu foog nañ ne <laughs> loolu ñu koy wax rasul amama di ko adressé rasulullah sahibul qalb al bi rabbih boroom xol bi nga xam ne daa dale boroomam alayhi salaatu wasalaam ñu foog ne loolu tëkku nañ ko lool loolu dem na benn effet bu muy def taxawul yore sa ba alayhi salaatu wasalaam ñëw toroxal leen génn leen waaw kon nag loolu xare yooyu dama ne la amoon na moo tax fii bu naan Seydina Anas ibn Nadr ñi mu doon wax mooy waa Quraysh ñoom la doon wax surtout waaw ndax xare yooyu yëpp jaar nañ après baddu kitaal waaye waxul boobu mu ne kon xibtu an qitaa wali qitaalin qaatalta al maa ngi doon wax naan dañuy wax rek dem il ñu def ko ngir mën a jàll ndax lii gisoon nañ ko kon léegi nañu dem par waa fay <laughs> nga ah <laughs> ok xam naa keroog rek yaa koy wax fu ñu àggee ci ki ki siira yi yoon ma ne non dund yeneen saa salaam ngay wax mu wax siira kese waaw siira mooy dundam waaw xam nga daa branche waaye mooy xarit yi nekk rek c'est la même dundam jël alayhi salaatu wassalaam dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo neex ba boo ciy wax boo moytuwul doo arrêté waaw affaire bi nga bëgg yenn yi mais léeg-léeg affaire yi ñoo la doon lu ma loolu la quoi waaw parce que mooy ci jara xam quoi wallahi koo xam ko lul moom ba bala ngay dugg sa bàmmeel ngay commencer di rëccu bala ngay sukuraat ngay commencer di rëccu ne yaa xasrata ala ma farrattu fi jambillah allah ay waay naa sama Kristu ci li nga xam ne moom laa gàttañlu ci sama wàllu yàlla te sama wàllu yàlla sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy buntu bi waaw waaw allahu akbar alayhi afdalu salatu wassalam kon mu ne falamma kaana yawmu Uhud léegi bi nga xam ne nag ci la bésub Uhud mooy xare Uhud am wan kashafa al jullit ñi ñu daal di mooy bañ commencé gagner après euh, ñu newoon sa montagne ba comme niñ ko fi tudde famille yëpp wàcc ci montagne bi euh, dégluwuñ seen kilifa Abdallah ibn Jahsh non Abdallah ibn Abdallah ibn Jubayr waaye ba ñu mooyee ndigalam fàttali leen yoneen saa sa wax ci lañ mooy la ndigalu yoneen saa sa ñoom ñu interprété ko ñu neen non yoneen saa sa waxul ñoom ñu des fii neen rek alors que li waxoon daa daa leer gis nañ ko fi gisantu voilà waaye léegi Xaalid ibn Walid radiyallahu la ñam àndal yéeg ci kaw ray leen ba pare tañ ci jullit ñi jóge ne euh, yor seeni fas jëm ci jullit ñi dàq yéeféer yi déglu gaa yi yéeféer yi dégg ñu naan onlu hubal ci fas yi ñu xam ne ah tourné gis seen gaa yi ñu ne waaye yow ñu tourné ñoom it di ray jullit ñi jullit ñi tamit pëcc xoo am xamuñ kan mooy kan waaw ñuy ray di rayante rek ñenn ñi di ray seen borom da duñ xam ndax wóoru waaw bañ rayee Hisl wala Husayl ibn Jaabir di bàyyi Seydina Hudayfa ibn al-Yaman dal Yaman moom keroog lañ ko faat ci noonu ñu ngi koy ñëw di ko faat Seydina Hudayfa gis ko ci biir xare bi gaa yi jullit ñu ñëw di ko bëgg nga mu ne di sama baay sama baay gaa yi rey waaw yé dégg yéexoo dégg waaw xare bi jeex yoon saa salaam bu ko jox indemnisation mu ne déedéet yal na leen yàlla yërëm yeneen saa salaam mu mu gën a yokk ak ak jege ak ak cofeel ci xolu yonent bi alayhi salaam loolu moom Seydina Hudayfa def biñ rayee baayam waaw kon nag mu ne wan kashafal muslimun jullit ñi daal di euh, mooy ginnaaw bi retournement de situation bi ginnaaw ba leen borom bi wanee lañ bëggoon waaw ginnaaw bi leen borom bi wanoon lañ bëggoon muy euh, muy euh, ngañaay waaw ndax li nga xam ne mooy loolu gisoon nañ ko waaw waaw waaw waaw ndax borom bi moom wa laqad sadaqakum allahu wa'dahu id tahussunahum bi idnihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun voilà mu bokk borom bi de dëggaloon na leen lam leen digaloon ndax ba ñuy génn keroog Uhud yonent bay saa sa di dem Uhud waxoon na leen mam solee eh, bañ ko waxee ba forcé ko wam sol yéere bubu ko mam Seydina Usayd ibn Hudayr ak Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu yéen yéen seetlu ngeen li ngeen def yeneen saa salaam xalaat moom la yàlla lay waxal bëgg def ci dëkk bi ñun ñu forcer ko ba ne day génn boobu waaye yéen dem seetaane li ñuy saa bay na ah waaw kon de nañu kii bu ñëwee tey ñu ne ko kon nag nañ def li wax ñu toog fekk sol na armée ba pare ak yére geeram ñaari diram ñaari bu bu mu ñëw ñu wax ko mu ne déet ah yellul ci yonent bu solee yére xarem mu koy bind lu dul borom bi àtt digganteem ak ay noonam waaye nag li ma leen di digal mooy ngeen muñ te dégg waaw wala kumun nasr yéenay am ngañaay bu ngeen muñee tey dégg waaye loolu fa ba nekk ah dig boobu borom bi ne diggaloo naa diggaloo naa leen ko de keroog bi ngeen di góob bopp waa Quraysh yi di leen faat is taxusunahum bi izni ci diggalu yàlla nag waaw mu yomboon lool moo tax Ibn Abbas ne am borom bi masula radiyallahu anhu masula dimbali yeneen ci bari saa saa jullit ñi ci benn xare comme ni mu a yombe waaye taalibe yi jaaxle waaw mu waddi leen aaya bii ne bay nii wa baynakum kitaabullah sama digganteeg yéen téeréb yàlla mi moo ñuy atti est-ce que borom bi waxul ne wa laqad sadaqakum allahu wa'dahu iz tahussunahum bi idnihi waaw te loolu ku jàng ghazwat Uhud gis ko Talha ibn Abi Talha waa Quraysh bi ñu ñëwee seen drapeau bi ñu ko waroon ci waa Banu Abdiddar mais ñoom ñëpp lañ décimé waaw Talha ibn Abi Talha moo jël drapeau bi Seydina Ali ajjanti ko am na benn ci riwaayaat yi ñu ne Seydina euh, euh, euh, zubayr ibn al-Awwam mais Seydina Ali moo gën a dëgër radiyallahu anhu biñ ko rayee comme quoi Quraysh bañ nañ drapeau bi laal suuf ki ci tegu daal di koy jël muy frère am di Abu Shayba waaw ibnu Talha di frère am ibnu Talha ibn bokk ci waa Abd moom itam ñu décimé ko. waaw am na ñu ne Seydina Hamza am ñu ne waaw mu pare Abu Sa'd jël ko Ibn Abi Talha ñoom ñëpp ay frère lañ Talha ibn Abi Talha Abu Shayba ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Talha ñoom ñëpp ñu désigné leen léegi nag doomu Talha ibn Abi Talha ci njëkk ci njëkkaraat commencé jël affaire waaw ñoom itam ñu désigné leen ñoom Muzafi' Julaas waaw. waaw Saabit ibn Abi al-Aqla daal ah, ah, Saabit ibn al-Aasim ibn Abi al daal di koy yónnee benn xëy na ko xudhaa wa wa ana ibnu Abi al waaw ñu daj leen après seen kii ko jël ku ko jël keroog laal dee la woon drapeau Quraysh ba drapeau bi dafa mujj benn jaamu éthiopien bu ñu àndaloon moo ko far jël. da koo jël rek ñu cor jox loxo bi tël ndejoor bi mu jàppe ko càmmoñ ñu ne ko tël mu génn di ko nag diggante li des ci moom waaw te bi mu ko jëlee waa Quraysh fanka ah, naan ko laa nu tëyan na min qibalek naan ko teel drapeau bi bu baax bu ñu jël ci yow ñu daal di koy gor mu wadd ba muy waaj a dee mu ngi naan leen hal anzaz ndax def naa li ma leen waxoon ñu ne ko allahu ah, allahumma naam yow kay def nga li nga waroon a def ñu cor ko tël bi di wadd waa Quraysh jam jam gannaaw daw tasaar ko waaw benn jigéen daal di Amra ah, bint Alqama daal di koy jël ñu daw wër ko jullit ñi rajaxe ñu dawati waaw Seydina Zubayr ibn Awwam nee na keroog maa ngi gis laqad ra'aytu Hind bint ah, ah, bint Utba wa sawaahibahunna yastabna ñu ngay daw waaw waaw takku ba dëgër di buddi ci àll ci ci ci ci àllu Uhud bi ka tafarruqil jurhan wallah góor ñaak jigéen ñi daal di faq di daw waaw waaw ba jullit ñi dugg ci commandement commandement Quraish waaw daal di koy jël la fa ne ñi kaw montagne bi seen loolu ne gaa yaa ngay dajale suñu màng bi màng mi gaa yaa ngay daw gisoon ni ñuy daw ci ci désert bi léegi ñun nañ wàcc jël Seydina Abdallah ibn Jubayr mi leen jiite ne leen ah samay ñoñ xanaa da ngeen a fàttali leen saa saa waxoon nee woon na bu ngeen ñu gisee ñu gañe di yàlla màng bu leen ñëw di bokk ak ñun waaye bu ngeen gisoon ñu gayalu bu leen ñu dimbali usbutu makanakum ilzamu makanakum la tabrahu bu leen fi jóge la nuqtayanna min qabli min min min qibalik yow Abdallah ibn Jubayr mi ma jiitaloo bu ñu noonu jukk di jóge ko sa ga su sa sa sa wet assuré ñu suñuy arrière suñu gannaaw bu ñu fi jaare indahu al khayla daqal leen ñu fas yi dee leen leen repousser yi Xaalid ibn Walid yor fa innal xayla la taqdamu ala nabla ndax gis nga fas yi duñu dégmal ci flèche yi bu flèche yi kii bàyyi même ci ko war bu ko bëggee dawloo ci fer flèche yi fas yi day def demi tour wala Seydina Xaalid ibn Walid keroog ci xare bi essayé na trois fois ci waa Quraysh la bokkoon moo yoroon seen fas yi fexe def ay songu ñi ci kaw daal di leen fléché ñu def demi mais bi nga xam ne ci lañu tanaazatum ñu xëccoo nangoowuñu te du ñépp ko def hatta idha fashiltum wa tanaazatum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun bi leen borom bi wanee li ngeen bëggoon muy ngañaa ngeen lool ko du ibnu Umar lool nee na man ma ñëw fekk julli ñi gaña ba yeneen saa salaam julli ñaa ngi ko wër mu toog mais maanaam nii rek affaire mel ni mbir mi dafa tourné fekk boobu gaa yi wàcc sëy naa xaalis mu wàcc récupérer montagne nee na xaw ma nu may ma jël armée foofu ma naw boobaare fooy waaw rek gis ñoom bu bon gi taxaw na le naan ay ay ay ay dullu nii ala muhammadin ma najawtu in najaa <laughs> muy ibnu qami al-laythi qamma ahu allah naan tegtal leen ma muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma fàtt du rëcc bu ma rëccee nee ma taxaw ci kanama maa Mus'ab ibn Umayr ak nafar min al ak beneen mbooloo mais moom moo jiitu bu ñëwee man la njëkk a ngàdd waaw jaasi ci doq lu ma ko dóor ci baat pël ma rafaal ko waaw rafaal ko waaye ja nooru yàlla bi jaruñu ko dara ndax ñaari mbubb koŋ la tegale woon waaw kon lii la moo tax Seydina Anas ibn Nadr ñu continuer subhaanallah quarante et un mille xam ne dama ne woon dix minutes lay jël bon on nag cette fois yi on on cette fois-ci fay xolam bu may kii rek def ma si ñaar ah. waaw euh, avancé ñu avancé insha allah dégg nga kon fala ma kaana yawmu Uhudin bi bésub Uhud jotee wan kashafal muslimun jullit ñi daal di defetu fa qaala waaw daal wuññeeku ca nañ leen sàppe woon ak fañ leen tegoon qaala allahumma sayyidina Sa'd ibn Mu'adh non sa sa si Anas ibn Nadr mu ne allahumma iza borom inni man a'taziru ilayka maa ngi ñaan excuse ci yow ñëw ci yow di ñaan jéggal mimma sanaa haula ñi nga xam ne ci li nga xam ne moom la def ñi mooy yaani ashaaba mooy ñenn ci saxaabaan yonent bi saa saa ñi nga xam ne ñenn ñi keroog sax dañoo daw jóge ci tooru xare bi daw ndax biñ ne qutila Muhammad fan nañ sayyidina Muhammad ñu daw te tamit ak tamit li nga xam ne mooy teggi ndigal comme li ñu waxoon léegi mu ne maa ngi muslu maa ngi ñaan li njéggal ah borom bi nga jéggal ñu ci lool wa abra'u waaye maa ngi deñ ba set wecc ilayka nga wan ne ci yow que ne deñ naa mi ma sanaa haula lii nga xam ne moom la fi ñii def yaanil mushrikiin muy mushrikuuna Quraysh ñëw di xareet sam yonent di rey ñi nga xam ne ñooy ñi lay wéetal ci kaw suuf maa ngi deñ ci lool summa taqaddama ginnaaw gi mu daal di dëgmal jëm ci Quraysh ci yéeféri fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'adh Seyna Sa'd ibn Mu'adh dajeeg moom te moom avant muy dajeeg Seyna Sa'd ibn Mu'adh daa gis daa dajeeg lenn ci julli ñi ñoo xam ne dañoo tegoon seen ngànnaay waaw na mu ne leen la lu tax ngeen teg seen ngànnaay mu ne nee nañ kutila Muhammad nee nañ fànn Seyna Muhammad mu ne mais waaw léegi bu dee fànn Muhammad sallallahu alayhi wasallam du ngeen jóg ngeen xeex ba dee ci li nga xam ne moom ci la faatu qumu fa mutu ala ma qama ma alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye jëlaat ne seen ngànnaay daal di leen roof pikiir waaw mel ni da ngeen a jam pikiir bu leen galvanisé waat gaa yi jëlaat seen arme ne dañuy xare rek kon nga faatu voilà après que la dayeg sayyidina Sa'd ibn Mu'az siddiqul ansar min bani abdil ashhal min al ansar kon fastaqbalahu mu dajeeg moom Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko yaa Sa'd ibn Mu'az yaa Sa'd ibn Mu'az na taw Sa'd ibn Mu'az al jannatu wa rabbil nadr inni ajidu rihaha min duni uhud ne ko ajjana yow Sa'd ibn Mu'adh wat naa ko ci boroomu man mii di an nadr mii mi nadr bi sama baay maa ngi koy wat ci sama boroomu baay muy yàlla inni man ajidu rihaha maa ngi daj xetu ajjana min duuni Uhud laata montagne bii yéeféri récupéré wat Uhud maa ngi koy daj foofu kon ci ñoom laay dem songu leen qaala Sa'd sayna Sa'd ne yoneen saa sallam ba mu ko koy nettali ginnaaw xare bi mais yoneen saa sallam do wax nañ ko jotaa bee ñeen fa mastata'tu ya rasulallah ma sala yow ndawal yàlla saa sa man de manuma def euh, li nga xam ne keroog moom def na ko moom euh, euh, ki nga xam ne mooy Anas ibn Nadr waaw qaala Anas sayna Anas nag di turandoo mi nekk li mi Ibn Malik radiyallahu anhu ne fa wajadna bihi bid'an wa thamanina darba Allahu akbar léegi ñu fekk ci moom li nga xamante ne mooy entre quatre-vingt-trois quatre-vingt-neuf ci ay jam duur bi saytu ci jaas aw ta'natin wala ay jam bi rumhin ci ay flèche ay ay kii ay xeej aw ramyatin wala ay sànni bi sahmin ci ay xeej yuñ ko sànni waaw waaw ay lance yuñ ko sànni ay jam-jam ay jaasi ci yaram bi ak ay flèche fa wajadnaahu qad qutil ñu fekk ko ne moom faal nañ koy faat loolu lépp lañ fekk ci yaram bi wa wajadnaahu qad qutil ñu fekk ne faat nañ ko kooram wa masala bihi al mushrikuun mushrikuuna yi daal di koy décapité comme keroog ñëpp lañ décapité am des kenn waxoon nañ la ko fan yee muy Hanzala ibn Abi Amir di doomu Abi Amir ndax baayam lañ ci doon seet mi am doon ak ñoom waa Quraysh bokkoon ci waa Banu ci waa Aws waaye kàccoor la woon yàgg nañ ko fee gis waaw moom moo pàddoon doom ji kaj Hanzala doom ji moom kese lañ Hanzala moom lañ décapité wul parce que baayam lañ ci doon seet mi àndoon ak ñoom waa Quraysh ci toolu xare bi ñi ci des ñépp Hind ak jigéen ñam àndaloon ñoo doon dagg seen bakkan yi seen nopp yi def ci ay caq ak ay yu ñuy takk waaw waaw après ci la taxawoon nag bi mu defee lool ba pare nag ci la kontaanoon taxaw ci suufu montagne bi ci benn xeer naan jazayna nahnu jazaynaakum bi yawmi badri wal harbu ba'da al harbi wal harbu ba'da al harbi zaatu suri ma kaana an utbata min sabri wa kaana li an utbata min sabri wala axi wa ammihi wa bakri shafaytu sadri wa qadaytu nadri shafayta wahshiyyun alila sadri fa shukru wahshiyyin alayya umri hatta tarumma a'zumi fi qabri keroog mooy wa masala bihil mushrikuun mushrikuun yi di kenn kese du Seydina Hamza kese lañ def lañ ñëpp déggoo kii tamit noonu lañ ko def ñëpp dañ leen a daggoon ba mu des ci ma la wax léegi waaw léegi non seulement ñu faat ko dag daggate ko fama arafahu ah mu ne xàmmeewu ko keroog ahadun kenn illaa uxta e, e, sëram moom sama sama sama baay tax kese kese kese kese mooy ar-Rubayya la tuddoon ah bint Nadr waaw moom kese kese mooy ki nga xam moo xam ne euh, kii ki nga xam ne mooy frère am bi allahu akbar allahu akbar moom muy Arbay' bint Nadr waaw te lim ko xam ne mooy ci baaraam yi la xàmmee bi ne kii mooy frère am waaw bi banaanihi ci baaraam Anas sayna Anas radiyallahu anhu ne kunna nara ñun de saxaaba yi nekkoon nañ doon gis aw na wala doon yaakaar anna hadhihi al aaya ne aaya yi nazalat wàcc na fiihi ci moom sayna anas moomu eh, wa fi ashbaahi ak ñu mel ni moom ci julli ji mooy aaya yi wax ci suuratul ahzaab minal am na ci way ngëm yàlla yi mu rijaalul ay góor yoo xam ne sadaqu dëggal nañ maa la nga xam ne ahadullah alayhi moom lañ digg woon ak seen borom waaw fa minhu am na ci ñoom man qadaa nahba koo xam ne de jaanam wàcc na waa waaw moom li mu waxoon def na ko ñu ne jàppoon na ilaa axirihi ak wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila loolu la jeex am na ñoo xam ne ba léegi lañu ñu dige woon ba occasion bii ñëw ñu koy def waaw te soppiwuñ dara ak coppi ba ni aay yooyu jeexee suuratul ahzaab mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al haafiz al buxaari ak al imaamu muslim bokk nañ ko solo mu ne waqad sabaqa imaamu muslim Nawawi mu ne hadis bii nag romboon na fii baabil mujaahada ci bunt ba nga xam ne mooy al mujaahada mooy hadis ah, ah, 109 lañ ko gise woon muy chapitre 11 baabun fil mujaahada ah 109 ñu ngi ñaan 1317 voilà gisoon nañ ko foofu fële eh, ci buntu boobu walillahi alhamdu wal minna ba ñu ko gisee nag eh, am na baat yu fa Seydina eh, al imam naw yi leeraloon ci su gisoon nañ ko danga fay dellu waxoon nañ dina ñëwaat 1317 léegi bu amee moo tax kon. lees ci waroon a waaw waxoon nañ ko foofu kon deesu ci delluwaat xanaa bu dee am na lenn rek lu ñuy wax mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax nga lu fadlul jihaad yi mooy ki nga xamante ne mooy jihaad te yàlla tax bu dëggoo pare ngir faatu te xam ne faatu jege na lisaanu xaalam man na ne inni la ajidu rihal janna ndax borom bi eh, ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ndax boroom bi moo jënde ni nga xam ne moo moom waaye moo ko tudde noonu ñu jàppe ko ni mu ko waxe ak ni mu ko kii kenn du ko dicté li muy wax moom mooy borom ñun ñooy jaam voilà ah jaay jënd na ci way ngëm yàlla yi seen bakkan yi ak seen alal yi lan la ñuy am àjjana waaw moo tax dañuy xare yoon yàlla fa na wa yuqtaluun ñuy faat ñu leen di faat yooye Seydina Anas ibn Nadr mi noonu la def te tamit ñu fiy jàngi comme nañ waxoon rek boo duggee dem dugg ci noon yi noonu xare ji te mu leer na même boo demee ca ngay faatu loolu bokkul xare te gis nañ ne Umayr loolu dafa Ibnul Humam ak waa ji ne woon waa yeneen saa sam waa yeneen saa man bu ma faatee fan laa jëm mu ne ko aljanna mu sànni tar tàndar may ne woon ci loxoom duggut xare ñoom ba faatu voilà kon loolu lépp lu am am solo di wane quand même li nga xam ne mooy jihaad foofu la tollu ak ngëneelam voilà xam ne keroog